a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ngi woon ci jotaay bii ñu génn ba léegi ci ghazwatu badrin ah, agsi woon nañ nag fi nga xam ne fi la xeex bi tàmbalee eh, gisoon nañ ne ki ñu njëkkoon a faat keroog mooy al aswad ibn abdil asad al maxzumi ci kuffaaru qurayshin yi moom mi nga xam ni moo ne woon uaahidu llaha la ashribanna min xawdihim aw la ahdimanna moo ne woon waat naa ne dinaa jël naa pacte ci yàlla subhaanahu wa taala la ashrabanna waat naa ne dinaa naan min xawdihim ci seen mbalka mi ñu def ndox ñoom jullit ñi daldi koy garder awla ahdi man na wala dinaa ko buum awla amu tanna duuna walla ma dee e, wëllif ko mooy wala ma dee rek gis nañ ne Seydina na ibn Abdul Muttalib fa la ko dabe daldi koy rey ci buntu xawd bi fekk ak seegul woon moom al aswad ibn Asad alayhi laanatullah ginnaaw yooyu waxoon nañ ne gisoon nañ ne Utbat ibn Rabi'a loolu metti ko rey gi ñu rey kooku mu bëgg tamit wone ak njàmbaaram ginnaaw bi ko Abu Jahl ibn Hisham alayhi min ma yastaxiquhu daldi tuumalee tàppet eh, tax mu daldi génn moom ak frèram di Shaybat ibn Rabi'a ak doomam di al ibn Utba te moom lañ ko doon dàkkantele Abal Walid muy Walid boobu di doomi Utba bi ñu demee Awf ak Muawwid ibn al-Harith te seen yaay di Afra ak Abdallah ibn Rawaha radiyallahu daal di génn ngir eh, nangu jàmmarloog ñoom ci li nga xam ne ñooy biraas gi ñu woowe woon di mubaaraza gi di kooraa ñoom ñu ne leen soxlawuñ leen waaye ak fa kiram ay nawla yu tedd ngeen waaye ñu ñu soxla mooy min bani amina ci suñu doomu baytex yi ñi jóge Quraysh ñooñ leen soxla ñu wax ko aleyhi salaatu wassalaam ne ko Euh, ngir ñu génne ci ñi nga xam ne ay mbokk mu wax qum yaa Ubayda wa qum yaa Hamza wa qum yaa Ali radiyallahu taala an il mu ne Ubayda jógal di ibn al ibn al mu ne jógal yawit Hamza ibn Abdil Muttalib mu ne jógal yow ali ibn abi taalib ibn abdil muttalib radiyallahu taala anil jamii gisoon nañ ne bi ñu demee ubayda ibn alxaaris moom ak utbat ibn rabia ñooy ñi nga xam ne ñoo daje am na sax yenn riwaay yoo xam ne dañu jaawale ne aulie utba ak ubayda ñoom dañ ne ut ubayda ak Shayba la woon waaye riwaaye bi te loolu la imaam al-Hafiz ibn Hajar gina appuyé ci al ne bu imaam Abu Dawud bi te gis nañ ne waxoon nañ la ne moom soloo na ko di imaam Abu Dawud as-Sijistani ci li nga xam ne mooy sunan bi na ko noonu imaam Ibn Ishaq waxoon nañ la ko imaam Ahmad ibn Hanbal ci sanad boo xam ne bu wér la moom boobu la gën a appuyé moom imaam alxaafis mooy bi ñëw nii ne alwalid eh, muy shayba mook Hamza la woon kantaa ki ci des di ubayda mook utbat ibn rabi'a ki ci des di seydna ali ibn abi taalib moom ak alwalid ibn Utbat ibn Rabi'a bi ñu ñëwee ku ci nekk ci Seydina Hamza ak Seydina Ali ibn Taalib daanaka dañu commencé rek ku nekk rey ki nga kiñ la booleeloon Seydina Ubayda ibn al-Haaris ak Utba gisoon nañ ne dañoo gaañante woon ba ku nekk taxaw Euh, am ay blessures yu grave ku nekk taxaw ñuy xaarante ku def faux ci na ko noonu ci la Seydina Hamza ak Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma daal di gaaw dem fekk ki nga xamante ni nii mooy ba fi mu nekk daal di koy rey foofule euh, ci noonu ci leen gise ne ci la waa Qurayshin daal di amee li nga xam ne mooy ñetti moor ginnaaw al aswad ibn abdil asadil maxzumi muy ñeent ñu faatu ci waa quraysh foofu lañu yemoon defoon taxriij bi tey nag ñu war a continuer euh, foofu noonu xew-xew bii nii ñëw na ci as-saxiixayni ci xadiisu Qays ibn Ubaad raxmatullaahi alayhi mu jële ci seydina Abu Dharrin al-Ghifaari moom seydina Qays ibn Ubaad raxmatullaahi alayhi mu jële ci seydina Abu Dharr annahu kaana yuqsimu qasaman anna haadihi al-aayata haadaani xasmaani ixtasamuu fi rabbihim nazalat fi Hamzata wa saaxibayhi wa Utba wa saaxibayhi yawma badrin barazuu fi badr yawma barazuu fi badr ah kon Seydina Abu Dar Seydina Qays ibn Ubaad rahmatullah alayhi nekkoon taabi'i bu mag dane dafa jële ci Seydina Abu Dhar rahmatullah alayhi moom da doon waat naan këne aaya bii nekk ci suuratul xajji aaya 19 aaya bi naan haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim mu ne lii de xasmaani ñaari kuréel la yoo xam ne dañoo daje am lu ñuy xëccoo seen biir waaye ci ixtasamu fi rabbihim kuffaaru quraysin yi jàpp nañ ne ñoom ñoo ne ci dëgg ba moo tax ñu des ci diina jiñ ne di xee aleyhi salaatu wassalaam jàpp ne seen diinee gën waaye jullit ñi ñoom xam xam gu leer ke ñoo nekk ci dëgg ku nekk di doxal li nga xam ne moom nga gëm ñu daje keroog fa Badar suñu boroom subhaanahu wa taala kooraakoor bi bu mu amee mu def ñi njëkk a dee bokk ci waa Quraysh mu ne haadaani ñaari kuréel yooyu jàmmaarloo woon di Seydina Hamza ibn Abdil Ubayda ibn al Ali ibn Abi ñooy kuréel gu njëkk gi geneen kuréel gi mooy kuréelu uh, Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a ak doomu Utba di al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a alayhim min Allahi ma yastahiqun mu ne haadaani kon ñaari kuréel yi xasmaani ñaari ñuy xëccoo la ñuy tasamoo ñu ngay dàggasante di xëccoo fi rabbihim ca seen boroom falladiina kafaru gaa yi nga xamante ne nii ñoo weddi yàlla ci ñoom qutti'at lahum thiyaabun min naar yusabbu min fawqi ru'uusihim al-hamiim aaya yooyu di continuer imaam abu dhar al-ghifari radiyallahu anhu dane nazalat fi hamza wa saahibayhi mu ne aaya xajj bii di suuratul xajj dafa wàcc ci hamza wa saahibayhi ak ñaari ànd doom yi di ubaydat ibn al-harith ak ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne wa utba wa saahibayhi ak utba ibn rabi'a ak ñaari mbokkam yi di shayba di frère am ak keneen ki nga xam ne mooy doom ji di al-Walid ibn Utba yawma barazu fi Badr kañ la wàcc bés bi nga xam ne ci lañu euh, Biraz dal di def kooraakoor keroog ci Badr naka noonu imaam al Buxaari raxmatullah alayhi dal dinay solo ba léegi ci saxiix bi moom imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi mu daldi solo ba léegi ci xadis bu jaaj ci Qays ibn Ubaad miñ la waxoon sànq cette fois an Ali ibn Abi Taalib mu jële ko ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala ana awwalu man yajthu bayna yaday ar-rahmaani azza fi al-xusuumati yawm moom Seydina Ali ibn mu ne ana man de awwalu man yajusu maay ki nga xam ne maay njëkk a bóof bayna yaday rahmaan ca kanamu borom bi fees dell ak yërmande yawmal qiyaama azza màgg na wa jallate tedd na fil xusuumati yawmal qiyaama ci dàggasante googu nga xam ne moom suñu borom dinañu ko laaj ndax noonu mooy xikmatullah yowmal qiyaam mu ne moom Seydina Ali maay njëkk bóof ci kanamu borom bi mu laaj na bakkan yooyu rotoon keroog ba ngeen di xëccoo ñaari kuréel yi kuréelu Utba ak kuréelu Ubayda ibn al ñi nga àndaloon lan moo taxoon ak yooyu yépp buur yàlla dina leen ko laaj muy yawmu diin yawmul xisaab bés bi yàlla xisaab nit ñi moo tax qaala qays qays ne di qays ibn ubaad raxmatullah alayhi wa fihim nazalat ci ñoom la wàcc haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim qays ne rahmatullah alayhi ci ñoom la wàcc haadaani xasmaani di ñaari di aaya boobu ñu tudd léegi ci suuratul xaj mu ne moom qays hum alladina barazu yawma badrin aliyun wa hamzatu wa ubayda wa shaybatu bnu rabia wa utbatu bnu rabia wal walidu bnu utba ibn rabia mu ne ñooñu ñu ñu la woon ñooy ñaari kuréel yoon alxuraan di wax ci haadaani xasmaani fi rabbihim mu ne hum mooy ñi nga xam ne barazu yawma badr ñoom ñoo kooraakoor léewtoo keroog badar muy ali seydina ali seydina hamza seydina ubayda ak shayba ci yéeféer ak utba ibn rabi'a ak alwalid ibn utba ah, ginnaaw bi lool amee kon qurayshi kaat dee na yonent mi aleyhi wassalaam daldi wax ak saxaaba yi radiyallahu taala anhum laata nag roofaloo bi am ku nekk yaa ngi constaté dégâts yi nga jot a am jullit ñi benn blessure grave lañ am génnagul àddina waaye yéeféer yi am na ñeenti moor comme niñ ko waxe woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne imaam ibn isxaaq di ñu ko nettali raxmatullaahi aleyhima mu ne wa xaddatani ibn abdillaahi ibn ma'badin an ba'di ahlihi an Abdillahi ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu annahu annahu qaala imaam ibn Isxaaq di ñu nettali yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw gi diskuur bi nga xam ne wax gi nga xam ne discours bi mu def ci saxaaba yi radiyallahu anhum ginnaaw bi loolu xewee mu ne leen imaam ibn isxaaq nex wa xaddatani nettali na ma al abbaas ibn abdillahi ibn maabadin mu ne al abbaas sama sëriñ di al abbaas ibn abdillah abdillah boobu di doomi maabad moo nettali an baadi ahli yi mu jële lenn ci waa këram mu jële ci kenn ci waa këram an abdillahi ibn abbaas mu jële ci seydina abdillahi ibn abbaas radiyallahu taala anhuma moom ibn abbaasin radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala li asxaabihi yawma id mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax saxaabaami radiyallahu anhum ne leen inni qad caraftu anna rijaalan min bani haashimin wa gayrihim qad uxrijoo kurhan wala xaajata lahum bi qitaalinaa faman laqiya minkum axadan min bani haashimin falaa yaqtul wa man laqiya abal baxtari ibn hishaam ibn alxaaris ibn asadin falaa yaqtul yonent bi aleyhi salaatu wasalaam adressé kon benn message ci saxaaba yi ginnaaw loolu radiyallahu anhum ne leen inni man rasulullah sallallahu alayhi wa qad dëgg-dëgg araftu xam naa anna rijaalan min bani haashimin këne am na ay góor yoo xam ne yu bokk ci waa banu haashim di famille bi nga xam ne ci la bokk moom alayhi salaatu wassalaam di waa banu haashim wa xayrihim paa ñoom rek mais am na ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ci armée Quraysh bi lañ bokk te bokkuñ ci Banu Hashim waa ñooñu noonu qad uxrijoo kurhan dañ leen a génne ci force mooy ñoom dañoo ñëw ànd ak Quraysh ci xeex bi waaye buñ amoon lu leen gënal du ñëw xeex ak ñun wala xaajata lahum bi qitaalinaa amuñu benn aajo benn soxla ci xeex ak ñun Quraysh ñun ñun jullit ñi radiyallahu taala anhum yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ne leen fa man laqiya minkum ahadan min bani haashimin fala yaqtul ne nag képp kenn ci yéen jullit ñi tey ci xeera bii door a tàmbaleeg biraas gi am ba Quraysh am ñu dee laata ñuy roofaloo mu ne leen ku bu ngeen dajee kenn ci waa banu Hashim bu leen ko ndax génnul ngir xeex suñu waaye dafa ñàkk pexe ndax Quraysh gisoon nañu ne Abu Jahlin comme ni imaam al Buxaari Abu Abdillahi al Buxaari rahmatullah alayhi daal di woon solo mu ne woon keroog xaraja Abu Jahlin yastanfiru nnaas wa yaqulu adriku ayrakum kene keroog Abu Jahlin da doon wër moo waroon doon mobiliser waa Quraysh te nag c'était mal kilifa nga ñëw ne doo dem kenn rekk lañ mayoon mu bañ a dem muy Abu Lahab wa kaana lahu uzr moom dafa amoon ngànt indahu uzr dafa amoon ngànt moo taxoon nekkuñ di ko sonal te tamit wane na luy wan ne moom il est ambitieux ngàntam gii oh waroon na bu fi newul woon de dina ñëw Abu Lahab ndax yónnee na ko jul koo xam ne moo xeex palaasam waaye ku dul woon moomu gisoon nañu Umayya ibn Xalaf ba mu bañee dem la ko ci fekk looloo tax nag ñu bari ñoo xamante ne nii pourtant amuñu benn envie ngir xeex ak jullit ñi mais génn nañ ndax ah bon génn ànd ak ñoom moo gën ñuy créer ay incidents yu mag. ci suñu ñàkk a dem mu ne nag yonent bi aleyhi salaatu ñi génn ci waa banu Haashim noonu lañ mel gisoon nañu Taalib ibn Abi Taalib moom moo tax waaja ne ko woon gisoon nañ ci yoon bi bi ñu àggee jox fa foofu mu am ku muy waxal ci biir armée Quraysh bi ñu ne ko yooyu yéen xam nañ ne yow yow Taalib yéen waa banu Haashim da ngeen a ànd ak ñun nii naan da xeexe waaye xam ngeen ne inna hawaakum sallallahu alayhi wa sallam kanam mooy nee ànd ak ñeen ñun nii rek alhamdulillah li jéem a wane ne yéen dangeen a ànd ak ñun waaye ñun xam nañu xam gu leer que ne seen penchant seen bëgg-bëgg seen lépp ñi ngeen àndal mooy Muhammad alayhi salaatu wassalaam ngeen àndal même bu dee ne da a génn ne yéen da di xeexi contre moom moom mu mer daal di dëpp am ñu mu yóbbaale ñu néew waaye loolu moom la woon ndax moom am na ngànt mooy neelal daa am koo xam ne da koo wax wax ju ko naqari ci kaw loolu ci la dem yoonam waaye am nañu desoon ñooñu nag la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne fa laqiya minkum ahadan min bani haashimin fala yaqtul ku dajee kenn ci yéen ci waa banu haashim bu mu ko rey moo ñoom rek wax na la ne du ay góor yu bokk ci banu Hashim rek waaye am na yeneen tribu yi yeneen góor yoo xam ne dañ leen a génne mais bëgguñoon a xeexal ñun ñoom banu Hashim a mu ne leen waman laqiya abal Bakhtari ibn Hisham ibn al-Harith ibn Asad fala yaqtul képp kenn tamit ci yéen tey daje naa ki wax abal Bakhtari ibn Hisham abal Bakhtari ibn Hisham dinañ ci gën ñëw ci kanam incha allah wala ci jotaay yi di ñëw ibn al xaaris hisham di doomi xaaris xaaris di doomi asad mu ne kooku it bu ko kenn rey dina ñëw ci kanam incha allah buñ àggee ci nan la moom ay mbiram abal baxtari bi lan moo tax yonent ci alayhi salaatu salaam ne bu ko kenn rey wax na la ci kaw fii war na la ne amuñu benn aajo ñoom dañ leen a génne kuruhan ci force force bi nag du dañ leen xëcc yóbbu leen mais mooy ne amuñ choix xam nga léeg leen nga def yee des choses yoo xam ni li tam nga def ko pourtant kenn tegul pistolet ci sa trempe bi ci sa bopp bi ne la boo kiiwul ma fëgg la ko waaye pression bi la te pression pression bee taxoon ñoom tamit ñu génn mu ne kon ku dajeek Abal Bakhtari ibn Hisham ibn al-Harith ibn Asad fala yaqtul bu ko kenn rey fa inna fa innahu ndax moom abal baxtari ibn hisham uxrija dañ koo génne mustakrahan dañ koo génne dañ koo forcer du lu ko neex de dañ koo forcer mu génn wax naa la dinañ ñëw lu tax insha allah fa qaala bi yonent mi aleyhi salaatu wa waxee lool nag fa qaala abu xudayfa abu xudayfa radiyallahu anhu gisoon nañ ko euh, nekkoon mawla saalim saalim mawla abi xudayfa abu xudayfa moom radiyallahu anhu eh, anaqtulu aabaana wa abnaana wa ixwatana wa ashiratana wa natruka al abbaas wallahi la an la in laqaytuhu la ahlimanna as-sayfa moom mu ne Abu Hudhayfa ne moom mu ne anaqtulu aba ana ndax dañuy rey suñu bàyyi mooy ñun dañoo ñëw fii ngir xeex ndax dañuy ñëw ba fii rey suñu bàyyi wa abnaana ray suñu doom yi wa ixwatana ak ñi nga xam ne ñooy suñuy frère suñuy cousin wa ashiratana ak suñuy famille wa natrukal abbas ba pare ñu bàyyi al abbas mi nga xam ne ñoom ñépp suñu frère yeeg suñu bàyyeeg ñooñ ak al abbas ñoo génn doo ngir xeex l'islam ñu rey ñii bàyyi ñii wallahi maa ngi wàcc yàlla man abu xudayfa la in laqiituhu bu ma dajeeg al abbaas de la ahlimannahu sayf dinaa jël sama jaasi gi dóor ko ci yaram wi ci ci ci yàpp yaram wi laa koy dóor bu baax mooy dinaa ko rey bu ma ko jege ah. loolu mooy ne du ne daa contesté ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñun daal li nga wax bu ñu ko def mais mooy nit foo man di àgg nit nga ànd na ci rey bi waaye dafa gis ne comme que le ñoom ñépp a génnoon ngir xeex suñu kon ñoom ñépp lañ war a xeex li mu waxee lool moom Abu Hudayfa radiyallahu anhu mu ne fa balagat loolu nag waxu ko yonent bi alayhi salaatu salaam direct amaana bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee lool moom fi mu nekke woon côté bi mu nekkoon ci la waxe loolu wax ko ñim nekkal mu ne fa balagat rasulullah rasulallah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ah am ku ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah lii nga wax de nekku dajeeg waa banu Hashim ak abal Bakhtari ni abal Bakhtari yi bokkuloon ci banu Hashim wax na la ne ak du ñoom rek bu la ko rey ah Abu Hudhayfa kat nee na bu dajeeg al Abbas ndax dañuy rey suñu baay suñu doom yeeg suñu frère yeeg suñu mbokk yi di bàyyi al Abbas bu ma dajeeg moom dinaa ko corate ay jaasi comme ko gëmul dafa ñëw ngir xeex yàlla ngir xeex yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu jot bi ñu ko waxee lool fa qaala li Umar ibn al-Khattab yaa Aba Hafs mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab ah, yaa Aba Hafs ne ko yaa Umar ibn al-Khattab ne ko yaa Aba Hafs yow ki nga xam ne yaay moo doon dàkkantalu Seydina Umar yow baay Hafs qaala Umar Seydina Omar ne radiyallahu wallahi innahu la awwalu yawmin kannaani fihi rasulillah sallallahu alayhi wa bi abi Hafs mooy bés bu njëkk bi nga xamante ne keroog Badar fala ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy premier jour bi ma woowee dàkkantal boobu mooy Abu Hafs wa an abi Hafs al muy Abu Hafs al-Faaruq Umar ibn al-Khattab thani khulafa ar-rashidin radiyallahu ta'ala anhu wa arda yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yaa Aba Hafs ayudrabu wajhu ammi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bis sayf yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne Seydina Omar ah ne ko yow Abu Hafs ndax dañuy dóor ndax dañuy dóor jaasi ci xar kanamu ki nga xam ne mooy bàytexu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam muy al-Abbaas mi nga xam ne frère baayam la woon moom aleyhi salaatu wasalaam nekkoon petit frère ki nga xam ne mooy Abdallah mi jur yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne ko ndax dañuy dóor xar kanamu. Euh, bàyyi texu yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ci jaasi fa qaala umaru umar ibn alxataab radiyallahu anhu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam daanii li adriba unuqahu bi sayf ne ko bàyyi ma ma dem abu xurayfa bi ma ko fekk ci mbooloo mi ma jël jaasi dog bopp bi dóor jaasi ci dox gi bàyyi ma def loolu yonent bi alayhi salaatu jox ma ci ndigal man Abu Hafs di Umar radiyallahu anhu fa wallahi laqad naafaqa waat naa ci yàlla man Umar ne Abu Hudayfa tey devenir na naafiq Allahu <laughs> mooy am nga Seydina Umar ibn al-Khattab moom ci yu bari nii la moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom bu mbir yi kii mu ne bàyyi ma ma dóor unuqa haadal munaafiq comme nam waxoon kële xaariji ba ba mu ñëwee wax li muy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam séddale ba pare mu ne ko maa ngi lay xool di la seetlu boobu ba léegi bi ngay séddale affaire yi waaw butin de guerre bi waaye nag gis naa ne euh, yow Euh, juboo juboo ci li nga xam ne moom nga séddale allahu akbar wala waxul naafiq gu mag googu rek moo tax xaarij yi mooy baayu xawaarij yi bi mu waxee lool yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko way xaka ana kan ne ko kon de tos kare nga perte nga bu dee ne man jubalu ana kan mooy jubal bu dee man jubaluma Seydina Umar ibn al-Khattab ne da'ni adribu unuqa hadha al-munafiq nee leen ci maanaam isaaf saam bàyyi ma ma cor jaasi ci doq naafiq bu bon bii di la wax naan la jubóo ne ko ndax waa asamaan dañ may wóolu te du ñu ma wóolu mais kooku loolu yëngalu ko ndax minal mi huwa abul xawaari yi ñi nga xam ne ñoo jàpp saxaaba yi radiyallahu leen def ay yéefér di fa jaar di leen euh, rey ginnaaw gi ñoom Seydina Ali Seydina Muawiya ñu def leen ay kuffaar ne seen deret dagan na muy façon idée yooyu nga xam ne ku gis jamono ju bees bi fii ñu ne xam ne idée xawaari yi mu ngi fi di purler ba léegi daanaka problème mu l'islam bokk na ci li ci gën a rëy te nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon na kenn ne saxaaba yi la anhum gis ngeen xawaarij yi kii ci la ne woon la yaxruju la yaxrujanna min di'di hadha ar-rajul qawm ne gis nga ci ndiggu bi mu wanee ginnaaw di dem am na ci benn riwaaya dañ ne Seydina Abu Sulaymaan di nan ibnul walid xaalid ibnul walid radiyallahu anhu moom mooy ki nga xam ne moo wax loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko daani yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi ma adribu unuqa haadal munaafiq bàyyi ma jël sama jaasi cop doq naafiq bi yonent bi alayhi salaatu salaam ni déedéet bàyyi leen ko waaye xam leen ne la na waat naa ne dina waat dina génn min jidhi hadha ar nga ci ndiggu waa ji mu ngi nee di dem fekk mu def ngandum nel euh, ne moom dina génn ci ndiggam moom ay nit ñoo xam ne tahqiruuna salaatakum ma salaatihim allahu akbar ne yéen saxaaba yi yéen ñii ngeen yéen waxu nag man ah non man moom ñoom julli taxul ñuy wax pas man pas ay julli yi ñu xam fii ah mais julli Seydina Ali Seydina Abu Bakr Seydina Mu'adh Seydina Abu Dharr Seydina Usman Omar ñooñu noonu la waxa ñooñu la ne yéen seeni julli li ngeen di Seydina Abdullah ibn Zubayr ñooñu ñépp li ñuy seeni julli ni muy màgg màgg màgg màgg lépp mu ne gis nga taxiruuna salaatahum ma salaatihim boo leen gisee yéen ñii ma tudd muy saxaaba yu mag yi yéen ñépp saxaaba yi yéen bu ngeen gisee ñoom xawaari jiy julli yéen da di xeeb seen julli boo ngeen gisee nag naan ñun ñun dëkk suñu julli da di xeeb seen julli boo ko comparé seen julli seen koor noonu la seen yépp seen jaamu yàlla boo xoolee ci biti yi yow dangay ngay xeeb yow li ngay def ndax tellement da nga naan wuu gars xanaa ay waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yooyu yëpp ñoom kilaabu ahlin naar mooy ne ñooñu yàlla du leen nangul dara te yawmal qiyaam ñoom ñooy chien xaji waa safara allahu akbar ginañ ci gën a yow insha allah insha allah bu ñu àggee Hunayn Hunayn ah loolu de du waaye Hunayn sori na waaye yàlla baax na nii la rek ndànk-ndànk la oiseau bi defar niiwam non ndànk-ndànk la jàpp golo ca ñaay loolu la wolof njaay bi wax waaye tamit xam-xam tamit nii la mooy euh, da ngay suivre damay kii am ay ay ay ay kii yooyu waaye ay am benn cawarte tey nekk ci après ma bàyyi lépp dañ ciy nekk dina yàgg waaye loolu mooy xam-xam du ne dangay ñëw rek jël dem mu jeex ah, loolu mooy xam-xam te nag dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy dundu bi loo ci wax du doy bu doon ne suñu journée yi suñu minutes yi suñu tiers yépp ci lañuy waxtaane nañu xam ne un pour cent joxaguñ ko li nga xam ne moo war ci waxtaane gu doy goo xam ne moom lañu war a waxtaane dundam gi moom alayhi salaatu wassalaam kon moo tax insha allah bu ñu àggee Hunayn dinañu gën a gis insha allah loolu nga xam ne moo jëm ci wàllu xawaarij yi li nga xam ne tooke gu rëy nga xam ne moom lañu xëpp ci xeet yi muy law nag ba suñu jamono yi nga xam ne ñu bari ngay gis ay kuréel yu feeñ yoo xam ne ñoom typique xawaari ji lañ ñoom ay bu ma kenn ne ma mais ñoom est ñoom ñoo ñoom nanguwuñ loola ah? kan moo la ne xawaari ji nangu woon nañ lool ñoom nangu woon nañ ñi kan nga gis mu mu nangu mu nekk ci lu bon ba pare loolu c'est rare gis mooy ne ñoom dañoo gëm ni ci lañ nekk noonu la waaye yonent mi alayhi salaatu wasalaam nee na ñoom kilaabu ahlin naar ñoom ñooy xaju waa safara ah kon Seydina Umar ibn al-Khattab tàmm na lool këne moom tempérament am lool la moo tax mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam da'ni li adriba unuqahu bis fa wallahi laqad naafaq bàyyil yonent bi alayhi salaatu salaam maa lay ñaan man Umaru radiyallahu nga bàyyi ma ma dóor doq ki nga xam ne mooy naafeq bii di Abu Hudayfa mais Abu Hudayfa <laughs> naafeq mais xam nga <laughs> loolu la waxoon tamit Haatib ibn Abi Baltaata Seydina Ali ibn Abi Taalib xadiis bi ne ci Sahihayni ne Seydina Omar radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne Hudaybiya ci la joxe information yu ndaw sax te leen ci bari saar saar bëggul woon waa Màkk yëg ne mu ngi ñëw mu jox information yi ndaw sa pour mu wax ko lenn ci waa Makka bam bañ ko jàppee indi Seydina Omar dane daani Seydina Ali ne qaala Omar Seydina Omar ne daani adribu unuqa hadha al munaafiq bàyyi ma dóor doq naafiq bi te Seydina Xaatim la doon wax <laughs> waaye mooy ne loolooy tempérament waaye Abu Hudayfa sori na eh, fa kaana abu xudayfa abu xudayfa nag radiyallahu anhu ginnaaw gi yaqulu da wax maa ana bi aman min tilkal kalima allati qultu yawma id wala azaalu minha xaaifan mu ne man uba abu xudayfa ginnaaw badr da wax naan maa ana bi amin bi amin man de wóoluwuma la tilkal kalimati allati qultu yawma gis nga kàddu boobu moo waxoon bi yonent ma lay saab saab ne bu leen rey ku waa banu Haashim ak Abul Baxtari ibn ba ma ne man de ndax dañuy rey suñu bàyyi suñu doom yeeg suñu mbokk yeeg yooyu bàyyi fi al-Abbaas man de naa ko coratee jaase mu ne gis nga wax jooju ma waxoon ba léegi nii moom laay tiit wala azalu minha xaaifan kàddu boobu ma waxoon moom lay tiit ba léegi di ci ragal alku ak alkane dal ma ma yàqule ba faw ndax loolu ma waxoon yonent mi alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar aw ma benn kóolute min tilkal kalimati allati qultu yawma id waa kàddu googu ma waxoon ne lii rëccale la mooy ne du lu mu tey waaye jaam bu ne suñu boroom moo def loolu moo tax yonent mi alayhi salaatu wa salaam ba ni aadama xataa doomi suñu maam aadama yépp alayhi salaatu wa salaam xataa dañuy def njuumte dañuy juum dañuy def bàkkaar dañuy juum waaye ki gën wa ñi nga xam ne moo gën ci ñi nga xam ne ñooy ñiy def bàkkaar wala ñooy juum mooy ñi nga xam ne bu ñu defee bàkkaar daldi dellu tuub ci seen borom moom nag loolu la doon def te tuub an nadamu ala ma faat dangay bàyyi li nga newoon alhamdulilah li nga nekk ba ko ci li sa kanam nga fas ci sa xol ne doo ci dellu waaye di rëccu saa bu jaaree sa xel nga rëccu ko ba comme ni nga xam ne boo tëboon ci xal dangay tëbaat beneen sut mooy ne dootoo dootoo ci taxaw moom nag loolu la doon def moo tax mu ne saa loolu kàddu googu masula deñ di ma tiital lu dul mu ne man daal lu dul Abu Hudayfa jàpp naa ne kàddu googu lenn rek kay tax sama tiit di ma tiit mu alak ma mu daal di ci man mooy suñu boroom effacer ma kàddu googu jaare ko ci lan ma jaay sama bakkan ci yoonu yàlla daal di dee nekk shahid illaa an tukaffiraha anni shahaada lu dul ak man di nekk shahid daal di may dindil kàddu googu nga xam ne moom mooy rëcc rëcc bi ma waxoon ah, suñu boroom nangu na ko afaman yujibul muttarra ida daa ana kan mooy wuyu ki nga xam ne moo nekk ci problème loru ida daa waaye saa bu ko woowee ñun dañuy nekk ci problème di woo monsieur diw yooyu sa jaruñul dara yàlla nee na wax na yonent bi alayhi salaatu wasalaam iza saka iza sa'alaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun mu ne moom borom bi iza sa'alaka ibaadi anni ne yow yonent bi alayhi salaatu sama jaam yi bu ñëwee di la laaj ci man di la laaj ci samay di la laaj ci man nee leen fa inni qarib man borom bi ku jege laa de soriwuma de ujiibu damay dinaa damay damay damay damay ujiibu damay tontu da'wata da'i ki nga xam ne mooy ñaanuk woote ñaanuk yi ñaan gi bu ma ñaanee rek man dama koy wuyu waaw kon nag moo tax moom mooy ki nga xam ne yu al-muttarra mooy kiy tontu ki nga xam ne moo nekk ci lor ci lor boo koy ñaan mu lay may saabu jaam bi yëgee mu ngi ci loolu rek amul dara laysa baynahu wa bayna allahi xijab amul dara digganteem ak yàlla amul kiiraay na ñaan te ñu bàyyi aqabaat yi ñuy teg ak xawaa ak ak xijaab yi ñuy teg obstacle yi suñu digganteeg borom kon nag Abu Hudhayfa bi mu defee loolu di ko rëccu saa su di ci tiit il faut ngay tiit waaye di am yaakaar que ne nag buur yàlla dina ma ko effacer waaye ma jaare ko ci mu jaare ko ci shahaada moo tax xawfu ak rajaa pir li Seydil Hajji Maalik radiyallahu wax moom ngay naawe jëm ci sa borom waaw xawfan rajan ma'ahu mooy ne tiit da tiit que ndax yàlla moom daraa ko tënkul looloo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Badar keroog ñaanam bu metti googu doon ñaan ba kaala yi kii yum làmbaayu ko daanu lool la xam kënee borom bi subhaanahu wa mooy koo xam ne dara dara tënku ko mu ne la dinaa la defal lii loolu tënku ko ah loolu noonu tënku ko te yafalu maa yurid yafalu li mu namm ak li mu li ko neex rekk lay def looloo taxoon muy ñaan ñaan gu rëy googu moom alayhi salaatu wassalaam kon nag xawfan al xawf war raja nit ki jullit bu mat bi day nekk diggante loolu al xawf war raja loolu lay def day mel ni picc benn laaf bi mu def ko xawf laafu xawf beneen bi laafu raja laafu tiit ak laafu am yaakaar loolu mooy li nga xam ne mooy mooy euh, euh, euh, balancer ba du wadd benn du féete kaw bi ci des mooy ne loolu mooy lii tax mbir mi nekk ci bon bu bu du wadd moo tax loolu la doon def nag suñu borom daal di koy nangu fa qutila yawmal yamaama shahiidan loolu mu doon ñaan te am yaakaar que ne noonu la ko yàlla di subhaanahu wa di jéggale kàddoom gi mu waxoon bada suñu boroom def ñu rey ko mu nekk shahid moom Abu Hudhayfa ibnu Utba ibn Rabi'a radiyallahu anhu keroog bésub Yamaama mu nekk koo xam ne shahid la ci jamonoy euh, as-Siddiqul akbarul a'zam radiyallahu taala anhu wa ardaa comme niñ ko woon defoon nañ tarjama moom abu xudayfa radiyallahu anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ah imaam ibn Isxaaq nag nekk li ñu waxoon ne dinañ ci ñëw xam naa jotaay yi ñëw imaam ibn Isaaq da ko ci continuer euh, muy expliquer lu tax yonent bi rey Abul Bakhtari ibn Hisham imaam ibn Isaaq ne wa naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an qatli Abil li annahu kaana akaffa alqawmi an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bi makka wa kaana laa yu'ziihi wala yubalighu anhu shay'un wala yubalighu anhu shay'un yakrahu wa kaana mimman qaama fi naqd as-sahiifati allatii katabat Quraysh ala bani Haashim wa bani al-Muttalib mu ne li tax nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon bu leen rey abul baxtari ibn hisham ndax moom dafa booy ki nga xam ni moo ginoon a téye loxoom ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki ginoon a préserver boppam ci lor yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci fekk jamono yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi màgg kilifaay Quraysh yi mooy ki nga xam ne moom moom il faisait tout pour bañ a lor yonent bi alayhi salaatu wasallam même bu dee ne li muy woote gëw ma ko doonu ko woon mu ne wa kaana laa yu'zi doonu ko woon lor te tamit doonul woon jotele yonent bi alayhi salaatu wasallam dara lu yonent bi alayhi salaatu wasallam bëggul lu mu xamul ne bëggu ko jamais moom mu def ko du ko def ngir mettital yonent bi alayhi salaatu wasallam jamais jamais mu xam ne lii neexul yonent bi alayhi salaatu wasallam mu koy def moom abul baxteel te tamit bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo jóg ngir ñu xotti saxiifa boobu nga xam ne mooy këyit ga ñu taxoon ci embargo ba defoon ko Quraysh bindoon contre Bani Hashim ak Banil Muttalib ca Kaaba ga moom mii bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo jógoon taxaw ngir ñu xotti li nga xam ne mooy loolu euh, te comme ni ñu ko gise woon ca jamono jooju euh, walillahi alhamd kon looloo taxoon mu ne bu leen rey abul bakhtari ibn hisham allah allah gis nga bala ñoo jàll bu ñu yàkkamti gis nga yonent bi alayhi salaat wassalaam fàttewul njekk gi ko xam ni moom la ko abul bakhtari ibn hisham defal pourtant abul bakhtari ibn hisham génn na Quraysh ñëw ngir xeex si ko contre moom même bu dee dañ koo dañ koo dañ koo forcer waaye quand même ñëw na ngir xeex li contre l'islam malgré loolu waaye yonent bi alayhi salaatu wasallam fàttewul ne même mu dee dañ koo forcer que ni kii defaloon dama njekk kon nag jaaduwul ci delloo njekk ku la defal njekk njekk du rey du tey ñu daje sax même. ci champ de bataille contre man duma ko fexee rey noo de naa fexe def lu tout muccal ko waaw akbar gis nga makaarimul axlaaq hal jazaa'ul ihsaani illal ihsaan ndax fayub ndax ndax njekk lu rafet est-ce nekk lu dul lu rafet ok non wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka dëgg-dëgg yow alayhi salaatu wassalaam la ala xuluqin azim yaa ngi ci kaw ay jikko yoo xamante ne ni yu rafet a rafet yaa plafonné les jikko rafet jikko yu rafet yaa leen plafonné pourtant ab ah, c'était une une loolu loolu noonu waroon raison la ngir nga rey waa ji waaye am na lu ma defaloon fàtte benn loolu nag mooy nit ak nit na ñëw ci ñun suñu dund gii nit moo la defal imaginer nit ku jóge Sénégal ñëw Europe moo xam day def étude wala léegi am koo xam ne moo ko héberger bi muy dóori ñëw xamu fi kenn mu fat ko yow kooku gis nga lu rëy lool mun a defal nga xam ne yow ci yoon ci mbedd yi nga waroon a fanaan ak dëkk bi xamoo fi kenn mu dimbali la yóbbu la sa fat wala boole la koo xam ne ngay def inscription yëpp yëpp ba def yooyu yëpp nekk ci moom ay fan ba ni ngay mën am sa foo nekk moo xam résidence euh, crousog yooyu foo dëkk ci kii dëkk bi résidence étudiante après nga dem ba am dara moo xam même lu mu la man di def lu dul noonu fàttalikul démb bul topp naan lool sawaay dafa mujj samay affaire baax bu may xeex dina xam ne man duma moroomam waaye yow dama ko faale dootuma ko woo j'ai effacé même son numéro da topp nële bu ma dajee moom duma ko nuyu du loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal de te suñu borom nee na laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana laqad dëgg-dëgg kaana nekk na te lu deñ di nekk lakum ñeeleen yeen jullit ñépp fi rasulillah ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam muy modèle bu baax a baax mooy leen ci modèle boobu roy leen modèle boobu kooku la ñu moom la suñu borom royloo jàngalu la lool jàngalu la ngay jaay naan fullaay jaay daqaar déedéet yooyu wax yooyu fullaay jaay daqaar yooyu bariwul njariñ ay ku ma ko dëbbin mu ruukin la ko saa ay yoo koy sens déedéet fàttalekul démb ak lu mu man di def bu mu nekk ci problème nga ñëw gin ko ci suuxal wala bañ koo faale mais fàttalekul démb même bu dee benn guddi rek la la héberger fàttalekul lool ba yow da war a nekk koo xam ne jamais ak lu mu la man di def ngay ah lu lu metti di jóge ci yow di dal ci moom déedéet te nag loolu waru la nekk rek ci jëf yi mais même bu dajeeg yow lu ngeen meroon nuyu lu la nga ne doo ko nuyu dawee danga koo taffee faale koo ko ndax ñii déedéet loolu Iblis moo koy def ndax mu bay na baynakum al adaawata wal def seen diggante yeen noonoo ak bañante alors que innamal mu'minuuna ixwa jullit ñi ñoom kese donc képp rek ixwa ñooy ay mbokk kon nag loolu la fàttaliku démb loolu ci nit ñi mais tamit dama dem dëkk sàngam damaa jógee Dakar way dem Touba wala dem fële Thiès xaw ma kenn wàcc ci garage bi am koo xam ne jour boobu moom bu dul woon moom sincèrement moom ma fanaan àll wala duma ñibbi ndax yoratuma paas yoratuma dara dëkk bi xaw ma fi kenn mu dimbali la kooku lum la man di def ëllëg fàttalekul ne mas na maa defal loo xam ne lu ma def def duma ko dal ndax ku la jig njekk fay ko njekk hal jazaa'ul ihsaan ci suuratu rahmaan hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan ndax fayut lu rafet warula doon lu lu rafet yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi abul baxtari nii nga xam ne Makka da doon def tout ngir bañ koo lool moom abul baxtari malgré li muy wooti gëm ko waaye ñu def embargo mu jóg comme niñ ko gise woon bokk ci ñooñu nga xam ne l'union fait la force il faut ngeen booloo ngir li ngeen bëgg am ñu def seen union bopp ñoom al aswat ñoom ci ñu tudd euh, yaayu papaay sayyidina euh, sayyidatuna Zama ibn al aswat muy Sawda yaay Sawda Zama ibn al aswat ak ñooñu ak ñu ñu daje ngir am force ngir dem ci Quraysh par force ñu dindi fi loolu yeneen ci bari saab saab fàttewul lool de neewul non malgré tout de toute façon c'était un intérêt taxoon ñu koy def déedéet waxul loolu de tey bu kenn rey man laqiya abal Bakhtari ibn Hisham fala yaqtul ku dajeek abul Bakhtari ibn Hisham bu ko rey te waxu ñoo moom rek de dañu ak ñeneen moom lañ cité mais ak ñeneen ci waa ba ñoo xam ne bokkul sax ci Banu Hashim nee na bu kenn leen kenn rey loolu mooy ci diggante person ak personne mais diggante nit ak état tamit loolu it ci la mooy yow nga jógee sa dëkk yow terminal nga jógee Sénégal wala dëkk bi nga jógee Liban Algérie Maroc ñëw France nga ñëw def say parcours étude lépp ñu yoral la lépp même bu dee ngay fay képp xam na ne loolu ngay fay ce n'est rien ak njàng mi nga mi nga xam ne moom lañ lay dispenser loolu bu doon da nga koo nar a fay réellement xam nga ne manoo ñu defal loolu lépp nga ñëw ñu teg la ci ay bon conditions même bu dee ne di nga def effort dan non damaa def effort mais yow effort boobu mënoon a toog sa sa dëkk ba nga jógee def ko nga xool ndax di am loolu di nga ko am mais même bu dee état ak état loolu mooy ne bo nit ki ak état bi ko accueillir mooy xalaatal lool man duma xëy nag suba di fa cause ay problème jamais ñu dégg ñu ne problème am na ñu ne man maa ko causé ndax la fàttalikul démb hal jazaa'ul ihsaani illa ihsaan mais manoon nañ la bañ a accueillir ah nga kii visa ñu ñu bule la refoulé la lépp defuñ la woon nga ñëw lépp ñu defal la ko ngay am ay aide sociale ay kaaf ak ay ay APL ak lu nekk téeméer du ne après yow amoon dara loo def nga dem ba biir nga tourne yor say arme bombarde gaay wala duma gaay mais xalaataatal hal jazaa'ul ihsaan illa al na la yow effort yi nga fi def yépp boo ko defoon boo ko multiplier woon sa dëkk xaaj bi doo ko am kon nag yo- lii la ñëwee ci maanaam saa su am jàngal ku la xasa defal lu baax bu ko fàtte ba faw jamais de la vie jamais jamais jamais bul doon liñ naan turux bu gërëm ñamu daal moo tax moom alayhi salaatu wassalaam bu wax hisham ibn al harith ibn asad fala yaqtul ku dajeek moom bu ko rey ndax kat kaana mimman imaam ibn Isxaaq ne kaana mimman qaama fi naqd as-saxiifati allati katabat Quraysh ala bani Haashim wa bani al bokk na ci ñu doxoon loolu ba ñu dindi embargo mooy ne gis nga yooyu boo ko doxalee léegi nga nekk mooy ni moo tax yaa subhaanallah boo gisee yenn yi pourtant yooyu ñoo xam nee nañ kat lislaam a tax ñu def mais al moom l'ennemi public numéro un mooy l'ignorance l'ennemi public numéro un mooy aljahlu aljahlu aljahlu riir riir riir l'ignorance l'ignorance l'ignorance ndax kat yow da ngay yàq ci jamono joo xam ne dangaa foog ne yow da ngay defar ah tufsidu haythu turidul da yàq ci jamono yoo xam ne yow bu da ngay defar ku la ji njëkk ñu man di doon na nekk le le athée le plus athée de tous temps fàttalekul ne ah kii de imagine médecin boo xam ne yow li feebar ba nga amoon moo lu ci génne kooku nan ngay tourner jël arme contre moom hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan loolu nag nañ koy doxa diggante nit ñi mais diggante ñi nga xam ne ay personne morale lañu institut sàngam man de eh, am nay temps nag gis nga waa Jamra yi sincèrement am nay temps ñoom ñoo ma ñoo ma sauvé sama sauvé ci ñoom la ko yàlla jaarale gis nga sœur yi ñuy sœuru euh, seen hôpital yu yu ndimbal njaboot yi ñu def ay Pikine yooyu fii nii kër sœur ak yooyu ah wax dëgg yàlla de saabu ma sama feebar ba ma daloon varisel bu metti nga wala yu mel noonu yu metti ga ma wuleer na ma dispensaire bi bu ci koñ bi manuma faa dem ak cabine bi sinon cabinet kii bi médical bi sinon ñu taxe ma du ma ko mën a fay falaa dem ñu jaay ma médicament yi loo xam ne du dara faj ma ba ma ne cocc mais léegi est-ce que bokk na ci nite nga foofu bokk na ci diine nga bàyyi ba wér ba kii après nga ne comme que ay chrétien lañ xaaral ma dem daal di leen assassiner ñu jeex ndax ñoom ay kuffaar la loolu loolu jàpp na ci nit ku xel rek jàpp nga ne loolu l'islam dina cautionner lool te yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal ñu lu contraire hal jazaa'ul ihsaani illa alxuraan wax te mu ngi nii ne abul baxtari man laqiya abal baxtari ibn hisham fala yaqtul bu ko kenn rey kon xam naa tey foofu lañuy yem waaye bala ngaa dem sa xadiis bu waxoo ci dara de ma ne la waaw li ma la mujjee wax ci que ne imaam ibn Isxaaq nee na li tax yonent bi alayhi salaatu salaam tere Abul Baxtari loolu imaam ibn Hishaam moo ko wax waaye càllale bi bi bi ne xaddatani al Abbaas ibn Abdullah ibn Abdil ibn Ma'bad an ba'di an Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu boobu noonu xadiis euh, la boo xamante ne nii imaam at-Tabari daal na koy solo imaam ibn Sayyid an-Nasik indi na ko ci Uyunul Athar eh, mu jaar ci yoonu ki nga xamante ne nii mooy imaam ibn Ishaq bi yoonam bii gis nañ ne imaam ibn Ishaq kon dane xaddathanii nettali na ma al-Abbaas ibn Abdillah ibn Ma'bad moom Abdullah al-Abbaas ibn Abdillah boobu siqa la comme li imaam al ibn Hajar wax ci at-Taqrib mu ne moom siqa la mooy ku dëgër la an ba'd ahlihi mu jële ci lenn ci waa ñoñam foofu la rupture bi am mooy ne euh, bu dee ne kooku noonu ci bon kooku ko nettali ab saxaaba bu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas mooy mbir mi day wér euh, mais bu dee ne du moom mooy dafa am li nga xam ne mooy diggante bi xamuñu kan la te loolu day tax xadiis da'if moom mu jële ci Abdullah ibn Abbas mooy imaam Ibn Isaaq wax na ne nettal na sëriñam al Abbas ibn Abdullah ibn Ma'bad thiqa la ku wér la waaye an ba'd ahli kooku xamuñu ko wa mubhamun maa fihi raawin lam yusam mooy koo xamante ni dafa am euh, aji nettali koo xam ne dafa nekk waaye kenn tudd ko kenn daldi wu koy xam kon loolu moo tax euh, kon loolu mooy taxriiju xadiis bi muy xadiis boo xam ne kon gis nañ ni am na inqitaa ci diggante sëriñu imaam ibn Isaaq ak abdallah ibn abbas radiyallahu anhum kon loolu mooy taxriiju xadiis bi xam naa kon tey foofu la ñuy yem ba jotaay bii di ñëw insha allah ñu àggale nag dugg fan ci li nga xam ne euh, ginnaaw bi yonent ci alayhi salaatu wassalaam waxee ñoom loolu Quraysh moom ak ñeenti mooram euh, xeex ba nag daldi tàmbali naka la tàmbalee muy roofaloo bi